loolu lu ama am solo la te lu leer la lu kileer la waaw ah kon loolu al al imaamu daal di wax waaw moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wa laysa bi waajibin bi waajibin ijma'an illa man nadarahu waaw du nekk lu war mukk ci lu xam ne boroom xam-xam yëpp ci d'accord dul ku ko nidar mu ne wa kaza man shara'a fiihi fa qata'ahu aamidan inda qaw waaye du farata ci koo xam da koo commencé après daal di ci mu neex ko mu dog ko ci ay nit waaye xam nga loolu Maliki kii bokk na ci nga xam ne boo ko tàmbalee loolu boo ñu indi après ci masalaay waa intikaf ñaata jour la war a def wala ñaata fan wala est ay heure wala ay instant rek doy na ci waaw <laughs> waaw ak tamit est-ce farata la ci wala déet il faut bala ngaa intikaf nga woor wala tamit est ce que boo nga am tahaara comme ni ko Suwayd ibn Ghafala di waxe moom moo ci wéete l'imam al wax ne wan farada Suwayd ibn Ghafala bi ishtiraati tahaarati lahu mu ne Suwayd ibn Ghafala rahimahullah moom dafa wéete kene euh, euh, euh, i'tikaaf il faut charte nga nekk koo xamante ne yow da am da ngaa war a nekk koo xamante ne da ngay am laab léegi mu des léegi kon ñu ngi ci àtte bi kon àtte bi mooy eh, loolu mooy li gën a mooy sunna la lu dul koo xam ne da koo nisaar loolu mooy ijmaa'ul ulama la voilà te loolu li koy wane bari na moo tax al imaam al xaafiz eh, al imaam al munziri rahimahullah mu ne ma yadullu ala sunnati fi'li nabi ala sunna ala annahu sunna liy wane ne i'tikaaf sunna la. mooy jëfu yonente bi alayhi salaatu salaam bi mu ko jëf wa mudaawamatu alayhi taqarruban ila allahi ta'ala wa talaban li thawaabi le fait que yonent saa salaam sax ci doon ko def ngir jege boroomam ak tamit di sàkku yool ba ci boroom bi dige mu ne naka mooy bi mu paree yonent saa salaam bi mu génnee àddina kenn manu ne affaire boobu jagleem la ndax wa'tikaafu azwaaji ma'ahu ba'da comme li Sayyidatu Aïsha wax waaw te euh, bokk na li nga xamante ne mooy deuxième xadis bi Imaam An-Nawawi indi ci buntu bi ñetti xadis la premier xadis deuxième bi mooy que ne Sayyidatu Aisha mu ne Yonent saa salaam da doon def i'tikaaf ci al-ashra al-awaaxir fukk yu mujj yi min Ramadan fukki guddi yi bés yu mujj yi ci Ramadan ba ni nga hatta tawaffahu Allah ba ni ko borom bi di faate summa fa ginnaaw gi mu i'tikaaf azwaajuhu soxnaam yi ba'dahu ginnaaw loolu day wane ne. loolu moom kenn mënu la taxaw ci ginnaaw naan lii moom jagleem yonent bi de sallallahu alayhi wasallam ndax bu doon jagleem la ana ban jagle mooy jagle boo xam ne ngir yonent saa saa ak ay soxnaam kese la loolu amul ci diine voilà kon <laughs> le fait que saa saa doon ko def pare saxaa eh, saxaabiyaat yu baax yooyu nday jullit ñi di ko def loolooy wane ne liy sunna tamu saxoon ci waaw mu ne wa yadullu ala annahu ghayru waajib te liy wane ne doonuloon waajib anna ashaabul mu'takif kon saxaaba yu bari nekkuñoon lii. Euh, def i'tikaaf wala amarahum an-nabi sa alayhi illa man araada digalu ko lu dul ñu ko bëgg waaw mooy gam doon wax hadith sayna Abu Sa'id ba bi mu ne neen sallallahu alayhi wasallam nee na man i'takafa maana képp koo xamante ne i'tikaaf na ak ñun fekk dafa i'tikaafoon diis yi décade bi nekk ci digg bi waaw léegi bi mu ñëwee ba euh, mooy diis yi nekk ci diggu Ramadan bi mu ko defee sayna Jibril ñëw na ko li ngay seet mu ngi sa kanam mooy laylatul qadr mu ngi ci diis bi ci kon mu ne képp ku i'tikaaf nag ñun na continuer voilà loolu mooy neewu leen ko farata voilà pour wan leen ne lool la waaw ak lim leen doon wax naan man araada an ya'takifa falyatakif fil ashr al awaaxir loolu gisoon nañ ko ah, ci buntu yi la tuddoon nañ ko mais taxawuñu ci wàllu i'tikaaf képp koo xamante ne bëgg naa i'tikaaf na ko def ci fukk yu mujj yi voilà mooy ci wàllu laylatul qadr bi taharrawhu fil ashr awaaxir moo tax i'tikaaf bi c'est surtout ci koor gi c'était cinq jours yooyu c'était pour dàq laylatul qadr surtout voilà kon loolu loolu dane man araada mu daal di gàll mbir mi ci nammay lu nit ki kese waaw neewul par force kon lii lépp day wan ne euh, euh, euh, loolu la quoi kanta nidar bi moom daa leer ku nidar moom la ngay nidar na nga ko def loolu farata la voilà mooy lii yonent bay saar saam wax kanta nidar bi ndax ñu ne la ba des ci ko nidar ndax yonent saar saam moo ne man na an waaw képp koo xamante ne nii mooy nizar na këne day topp yàlla ci jaamu yàlla na ko def loolu imaamul Buxaari moo ko sole ah allahu taala alam ta wax nañ la xadiis sayna Umar bi léegi te gisoon ko ci Riyaad bi nekk muttafaqun alayhi bi mu ne ko damaa nizar kat man ma daal di ni eh, ca jaahiliya damaa nizaroon daal di intikaaf benn guddi ci almasjidul haram muy jàkkaay kaaba gi yeneen saa saam ne ko aw fi bi nadrik matalal sa nidar kon loolu dañ ci xam ne kon intikaaf li nga xam ne loolu la boroom xam-xam yi ajma'iina ñoom ñépp daal di consensus communautaire kenn sunna la du waajib lu dul koo xam ne moo ko waral lal boppam léegi nag mu des beneen masala waa intikaaf est ci jàkka kese lañ ko war a def wala déet parce que gis nañ alquran naan waa wala tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajid bu leen bëggal seen soxnaay bu leen jonjoog ñoom fekk yéen yéen a ngi intikaaf ci jàkka yi loolu moo tax imaamul Buxaari yi daal di eh, eh, tegtaloo aaya boobu ci saxiixam baabul i'tikaafi fil ashr al <laughs> mu ne buntu al i'tikaaf i'tikaaf fil ashr ci fukk yu mujj mu ne wal i'tikaafu i'tikaaf nag fil masaajidi ci yi kulliha boolem seen parce que bu waxee lii imaamul Buxaari daa am lu mu ci jublu parce que daa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo ne dinañ ko gis léegi non intikaaf ci jumaa kese lay nekk mooy jàkka ji nga xam ne dañ fay def jumaa dañ ko moom lañ naan jumaa ci wolof mooy bu julli àjjuma jotee dañ ko fay julli loolu moo tax moom nag muy wane ne ma ne jumaa ñàkk jumaa ci yam na nekk jàkka kese waaye ban jàkka parce que am na jàkka yoo xam ne ci kër yi dañuy jël ci kër yi foo xam ne dañ koy préparer ngir nit ñi fa julli est-ce mën nañ fa intikaaf te ñu koy woowe musalla mais boobu buñ nee jàkka yi boobu jubluwuñ ci boobu mais après dina ñëw ci boroom xam yi wax yi nga xam ne moo am ci loolu kon léegi kon masala bi ñu nekk mooy ginnaaw bi ñu gisee attey i'tikaaf que ne ijmaa la que ne sunna lu dul koo xam ne da koo nisara ne woon borom bi bu lii xewee wala boo ma defalee nangam wala bu diw amee nangam wala bu lii xewee wala bu lii jotee ah bu ko ma ma la ma ma nisar eh, defal la i'tikaaf kooku day war ci moom bu loolu amee mu def ko léegi kon euh, kon al imaam euh, al al al Buxaari kon gis nga li wax moo tax al imaam al xaafis al Fath mu ne euh, lim ci jublu nag imaamul Buxaari mooy mashruutiyatil masjidi lahu min ghayri taxsiisin bi masjidin duuna masjid waaw aaya boobu imaamul Buxaari yi di tegtaloo nag walaa tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajid aaya boobu lim ci jublu indi ko fii waxe ko nii moom imaamul Buxaari yi mooy que chartal que ni i'tikaaf du nekk lu dul ci jàkk waaw waaye amul benn jàkk buñ ko jagleel ne jàkk ji la façon jàkk bii la beneen bokku ci jàkk yépp la waaw ndax li aaya boobu wax euh, mu ne wa wajhu dilaalati imaam al alxaafiz mu ne boo gisee imaamul Buxaari ni mu tegtaloo ci lii ba teg ko muy moom mazhabam ak te loolu jamaahir loolu lañu wax rahmatullah alayhi mooy que ne li ñuy tegtaloo ci aaya bi mooy law saxa fi ghayri al-masjid lam yuxtass lam yuxtass tahrim al-mubashara bi li anna al-jimaa' munaafin lil-i'tikaaf bil-ijmaa' fa ulima min dhikri al-masaajid anna al-muraad anna al-i'tikaafa laa yakuunu illaa fiihaa voilà wa naqala ibnu al-Mundhir al-ijmaa' alaa anna al-muraada bil-mubaashara fi al-aaya al-jimaa' kon mu ne li nga xam ne côté bi nga xam ne nag ci la tegtale lii mooy tegtal bi ci laaya bi mooy bu doon ne intikaaf dina mën a nekk ci lu dul jàkka kon boroom bi tabaaraka wa taala du sax du du du du jagleel xaraamal jonjoog soxna yi ci jàkka ji kese konoon te kon dinaan wala wa antum aakifuuna nga xam ne mooy bu leen jonjoog ñoom fekk na waaye bu nee fil masaajid mooy wane kon ah ci jàkka yi la kon intikaaf ci jàkka la parce que bu nekkul ci kër yi voilà mu ngi noonu. kon ñu xamee ne kon na i'tikaaf laa yakunu du nekk lu dul ci jàkka mu ne al imaam al imaam Ibnul Munzir daal dinay toxal sax que li nga xam ne moom lañ jublu ci mubaashara boobu mooy aljimaa mooy jote waaw mooy pëy ci biir pëy waaw te loolu moom xam nañ ne day dagg li nga xam ne mooy day yàq i'tikaaf ci loo xam ne ijmaa'ul ulamaa voilà kon nag mu ngi noonee waaw léegi nag al imaam mu ne wattafaqa al ulamaa rahmatullahi masjidi lil i'tikaaf illaa Muhammad ibn Umar ibn Lubaaba al-Maaliki waaw moom laa doon naan jamaahir loolu lañu wax mooy que ne li Imaamul Buxaari wax mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu que ne condition la dafa am condition dañu chartal ci i'tikaaf mu nekk ci jàkka yi ba mu des Muhammad ibn Umar ibn Lubaaba al-Maaliki bokk ci Maaliki yi rahmatullahi alayhi mu ne moom fa ajaazahu fii kulli makaan mu ne i'tikaaf daal fu ne bërëb bu ne mën nga faa i'tikaaf waaw. <laughs> mu ne wa al imaam al haafid hajar wa ajaaza al hanafiyatu mu ne kanta al hanafiya yi rahmatullah lil mar'ati an yatakifa bi masjidi baytiha ñoom ñu permettre ne bu dee jigéen mooy ci mu ne wa wal makaanul al mu'add lis salaati fii mooy jigéen bu dee jigéen la comme que moom li ñu sàkk ci ñoom mooy sutura abdullah di suturlawu bu dee këram am na koo xam ne mooy para bërëb boo xam ne da koo waajal ngir jullil ngir di fa jullee ñu koy woowe musalla di ko jàkka mais bokk la njàkkeele voilà foo xam ne moom fa lay jullee saa su ne mu ne loolu foofu moom ñoom ñu permettre ko ci jigéen ji waaw mu ne wa fii qawlun li Shafi'i qadim mu ne wax jumel nii nag imaamu Shafi'i suñu sëriñ bi rahimahullah am na wax bu mais bu yàgg ci masabam bu yàgg bi que ne loolu bu doy jigéen mënoon nañ ko permettre ci këram fa nga xam ne foofu la waajal di fa jullee saa mu ne wa fii wajhin loolu te benn wàll ashab yi ci saafee yi am na tamit ñu wax la mu ne walil maalikiyati kanta maalikee ñeen la ñoom ñu ne yajuzu li rijaali wan nisaa waaw am nag mu ne maalikee ñoom dañ ne ah ñoom bon loolu mën naa nekk ci kër mooy ci jàkk yooyu quoi lañ lay wax jàkkay kër yi voilà góor jigéen a ci yam du pour jigéen kese waaw li am na tatawwu ndax def li nga xam ne coobare wu te intikaaf du farata lu dul ki ko nisaar mooy yooyu nga xam da nga koy def ngir coobarewu fil buyuti afdal defe ko ci kër yi moo gën <laughs> yaa fàttale ko ca Ramadan waaw bi yeneen saa salaam ne yaa ayyuhan naas sallu fi saa salaam ah? ah, ne yéen julli leen ci seen kër yi ndax julli ci kër yi moo gën ba mu des li nga xamante ne mooy yi nekk farata kon ñoom moo tax ñu jàpp ne lépp loo xam ne daal sunna la coobarewu la def ko ci kër yi moo gën voilà mais bu dee daal jàkkaay kër am na moom defe ko foofu moo gën voilà voilà léegi nag al imam mu ne wa dhahaba abu hanifa mu ne kanta abu hanifa wa ahmad wa ahmad léegi kon mooy fii bala ñu jàll fii mooy kon boroom xam-xam yi sopp Muhammad ibn Umar ibn Lubaaba bi mu la wax dañoo dëppoo ne mbir mi i'tikaaf ci jàkka kese lay nekk léegi nag mu des ban façon jàkka waaw waaw Muhammad ibn Umar ibn Lubaaba al-Maaliki kese moo ne fépp fenn mën nañ ko def quoi ci kaw suuf fépp foo def mais yaa gina tay ne kenn waxula ci toile wérelu wérelu <laughs> wala mooy kay bërëb yoo xam ne laab na te nañ fa jaamu yàlla <laughs> loolu ci jublu minimum mais loolu dëgërul léegi borom xam-xam yi ñetti yees d'accord nañ ne ci jàkka la mais ban façon jàkka foofu nag la wute bi am ñii ne bu dee kër la boo xamante ne nii daa am bërëb boo xam ne dañuy wax musalla ab jullikaay boo xam ne ndaw si comme xanafiya yi moom dafay jullee loolu mën nañ ko ko permettre maalikee ne moo waaye même loolu du ndaw si kese bépp kër boo xam ne daa am jullikaay comme benn néeg boo xam ne wala foo nañ ko defar ñu xam ne ñoom fa la ñuy dajaloo di fa loolu ñoom mën nañ faa intikaaf voilà ndax loolu euh, euh, loolu <laughs> mu ne kanta al léegi nag ginnaaw loolu mu ne wa qaala abu xanifata léegi nag ba léegi ñu ngi ci ban façon jàkka mu ne kanta al imam abu xanifa xam nga sànq xanafiya yi ci jigéen la ñuy wax ne la bu dee dee jigéen la woo xam ne këram eh, foo xam ne fu mu fu ñu waajal mu fay jullee saa su ne ko man na ko fa def léegi mais léegi nag mu ñëwaat ci jàkka yi wa mu ne wax na abu xanifata al imam abu xanifa rahimahullah wa ahmad ak imam ahmad rahmatullah alayhi loolu mooy riwaay bu siiw ci moom waaye am na beneen riwaay moom imam ila ikhtisaasihi bil masaajidi allati tuqaamu fiha salawaat waaw mu ne ñoom dañ koo jagleel ne noo il faut mu nekk jàkk yi nga xam ne dañ cay taxawal julli yi wa xassahu abu yusuf bil waajibi min waaw mu ne imaam abu yusuf al qaadi deuxième personnage ci Hanafi mu ne non loolu il faut mu nekk bu dee jàkk yi euh, jagleel ko jàkk yi nga xam ne dañuy taxawal julli mooy yi nga xamante ne dañ fay taxaw non seulement julli mais ajjuma yi waaw léegi euh, euh, loolu lañ ci jublu ah parce que sinon ban jàkk nga gis jàkka joo xam ne kenn du fa taxawal julli <laughs> ay jàkkaay xërëm yooyu non du jàkkaay xërëm yooyu nga xam ne saa jàkka ji daanaka dañ ko fee def tëj ko kenn du ci def dara loolu daa tax ñuy wax non liñ ci bëgg a wax ñoom liñ ci jublu mooy jàkka joo xamante ne ni mooy dañ fay def àjjuma yi imaam Abu Yusuf ne loolu mooy bu dee bu euh, nizar bu waajib la mooy moom mooy mooy i'tikaaf bu waajib comme que nizaroon waaye bu dee naafila nii rek nit ki moo bëgg a def intikaaf jàkk ju mu ko defee baax na soxlawul fi ñuy jullee àjjuma parce que ñoom li ñuy bañ li tax ñu naan fi ñuy dañ ko def koo xam ne dañ fay jullee àjjuma mooy jumaa parce que waa ji bu defee intikaaf par exemple bu def intikaaf ci dix jours yu mujj yi Ramadan mais kooku il faut àjjuma dina ko fekk te bu dee ne nekkul ci jumaa mooy day war a génn kon jàkka jam ne woon dem te jumaa ja te loolu ñoom dañoo jàpp ne loolu day lor intikaaf bi voilà. loolu day da itikaaf bi nag loolu lañ ciy bañ léegi nag ñu ne léegi kon nañu nekk li gën ko mooy kon nañ ko mooy dañ koy sartal mu nekk ci loo xam ne jumaa la voilà waaye mu ne wa qaala al jumhur waaye jumhurul ulama ñi ci des bi umumihi min kulli masjid waaw ñoom dañ na non non yooyu yëpp daal di doolo waaye ji jàkka ju man di doon illaa li man talzamahul jumaa lu dul koo xam ne mooy ajjuma daa nekk farata ci moom nga ne luy loolu ajjuma kum newul farata attention déggoo xadiis euh, bi ñu la naan mooy ñaareel bi ci bunt bii Sayyidatu Aisha na yoneen saa salaam da doon intikaaf fukk yu mujj yi ba ni mu génnee àddina ginnaaw gi ay soxnaam daal di intikaaf est jigéen ñi ay dem àjjuma farata la ci ñoom déedéet <laughs> voilà kon loolu la voilà waa jumuur dañ ne non jàkk ju nekk mën na faa nekk ba mu des waaye tamit mën na nekk ki nga xam ne moom manu la dem àjjuma waaye jàkkaam moom dafa feebar feebar boo xam ne fa jumaa ja nekk manu faa dem pour des raisons de santé mais jàkkaam jii nekk ci buntu këram mën na koo def kooku mën na indikaat foofu waaw kooku am na gànt bañ a dem fële parce que loolu noonu du du du du kooku yu mel la ñuy wax voilà ñoom ñu ne loolu la quoi ndax lan ñu ne loolu la quoi fa euh, illa liman talzamuhu aljumaa fastahabbalahu Shafi'i fil jami' mu ne bu boobaa rek imaamu Shafi'i Euh, ànd ak boobu mu sopp nag léegi boobu ñu def ko nag ci jumaa ji quoi mu ne wa sharatuhu Maalik imaam Maalik da koo def charte ah waaw ndax euh, euh, ñii mooy parce que i'tikaaf mën nga ko def sans àjjuma fekk la mais bu dee ashrul awaaxir yooyu fukki fan yooyu foo la fa fekk waaw parce que après na ñëw ci lan moo li gën a tuuti ci i'tikaaf bu boobaa bu dee waaye ñetti fan lay def. la la la nizar benn fan te bés boobu àjjuma loolu kenn foofu la wuute bi di feeñe ñi nga xam ne dañ ne foog mu nekk ci àjjuma mu nekk jumaa waaw mais moom i'tikaaf comme imam ah Abu Hanifa imam Ahmad foofu kese lay doon loolu day wuti ki nga xam ne moom waa jumhuur ñu ne man na nekk fépp lu dul koo xam ne àjjuma da koo war mooy ta loolu mooy ñi nga jox lay jigéen ji ki feebar te manu la dem te àjjuma ji waaye ki nga xamante ne mais nizaram moom àjjuma du ko fi fekk li mu war a i'tikaaf ñaari fan la te moom samedi la samedi dimanche kooku daa soxla ñu naan ko demal ci jumaa ji il kooku fu mu ko def ci jàkk bu ko def baax na waaw alors koo xam ne nag sa nizar war a tombeeg ajjuma waaw boobu nag la imaamu bu boobaa eh, ku mel noonu ajju kooku kooku dañuy dañuy sartal mu def ko ci ajjuma ji ah fa jumaa ja parce que eh, il faut ajjuma fekk foofu wala boog ajjuma dina fekk ci intikaafam ndax bu génnee day dak day dog ajjuma ji voilà waaw mu ne wa sharatahu Maalik li anna al-i'tikaaf induma kon imaamu Shaafi'i da koo sopp ci naafila koo xam ne mooy moom euh, mu def ko ci jumaa ji imaam Maalik ne loolu loolu shart la ndax i'tikaaf indahuma yanqatu bil jumaa wa yajibu bi shuru'i inda Maalik mu ne ndax àjjuma kat boo fi génnee jàkka da ngay i'tikaafe dem julli ji àjjuma beneen ca jumaa ja yow loolu day dagg sa i'tikaaf loolu ñoom lañ loolu lañu wax waaye walilaa wallahu taala alam amaana loolu dara la ko yàqul lu tax parce que euh, euh, lii kii ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne yonent saa salaam da doon intikaaf doonu loon génn fi muy intikaafe lu dul xaajatu xaaja illa li xaaja lu dul aajoo koy génne te woo xamoon nañ xaajatu insaan comme l'imam ñoom Ibn Qudaaba Abdullah rahmatullah alayhi daal di wax que ne loolu la mooy eh, ngir li jëm ci wàllu dem ci toilette yeeg yooyu ak yu man da ñàkk nga xam doomu aadama yëpp dañ koy soxla di dem te mënuñu koo def ci biir jàkka ji voilà léegi loolu benn affaire la lool mooy temps yooyu parce que temps yooyu jàkka yi toilette yi doonu ñoo nekk ci jàkka yi par exemple yow instant bi boo demee Medinatul Munawwara waxuma la Medina mais sa jàkkaay koñ ci boppam day am jàkka yu bari dañu am ay toilette ci biir bu boobaa kooku yow demal sa kër parce dañ naan ko yow li nga wa mooy loolu parce que tamit al hukmu yaduuru ma'a illati haythu daarat wujuudan wujuudan wa adama mooy ne acte day day wër wër loog la taxoon acte ba am waaw bu fi newee acte ba di fi ne bu fi newul acte boobu dañ koy teggi mooy ne de toute façon jumaa yeneen saa sam amul woon toilette yooyu toilette yi ca kër yi la ne woon loolu moo tax bu fa ma a nekk war a dem euh, ci toilette yooyu moom da doon génn dem këram ak képp ku kuy def loolu mais léegi yow imaginer makkatal mukarrama boo fa newee yow ma am hôtel zaadahallaahu tasriman wa takriman boo xam ne eh, eh, waa yow foofu ci ci ci ci ci ci ci ci ci <laughs> ci ci côté bi ah orange six min orange six eh, aziziya samaria am junubiya wala feneen ak feneen léegi est dañ naan la yow boo waree dem toilette da ngay jël kii dem ba foofu déedéet parce que toilette yi yow ba ci ñu ci kaaba gi boo génnee def nañ ay toilette foofu voilà biir jàkkaay yonent bi saa salaam biir enceinte bi am nay toilette yow dañ naan la léegi yow boo fi waree dem toilette ci foofu ngay dem jarul ngay dem ba awali Medina bu dee foofu nga dëkk foofu nga luyee sa hôtel foofu la nekk. wala fa nga am ab bi dem ba foofu après ñëwaat déedéet dañ naa la hé yow moom yooyu yëpp parce que yooyu yëpp léegi man nga ko def fii waaw kay xanaa ñu fermer toilette pour d'autres raisons ñu fermer lépp mais bon pour des raison kii dañ tëj nañ ko waaw bu boobaa waaw kay acte bi ñëwaat loolu tamit lu ama am solo nañ kiy bàyyi xel sama jàkkaay Pikine jii fii ma nekk man ma nekk i'tikaf alors que ci biir jàkka ji toilette yaa ngi fii ñu def waaw sangukaay yaa ngi fii bu dee damaa am janaaba yépp moo parce que man ngaa i'tikaaf am janaaba ah ci roo tayul nit ki manul du nelaw koy ko i'tikaaf du day nelaw man na nelaw gént waaw léegi du sangu wa léegi bu waree sangu lu muy def bu dee ne fii am na fu mu sangoo am na lépp du dem kërama ah fii lañ noo naan ay wo léegi fii xanaa gaa yi daal di tëj comme ni muy xewe côté bi ñuy sangoo gaa yi tëj ko bàyyi toile yële rek te foofu manu faa def lool waaw bu boobaa moom day man a dellu këram parce que lu man da ñàkk la léegi loolu yu man da ñàkk yooyu bu dee ne aajo boo xamante ne nii aajo doomu aadama moo lay may nga génn ci indicateur bi même bu dee paree goo ngir dem ñëwaat te du ko yàq mais lan la ñuy wax ci li nga xam ne yàlla moo la ko farataal muy àjjuma ah ajjuma bu farataak ajjuma ñëwee loolu day teggeeku da ngay dem defi ko bu ñëwaat te loolu du ko yàq insha allah loolu mooy li gën a dëgër même bu dee ne imaam yi loolu la jox mais imaam yi seen wax xam nga fu ñu koy déggee dañ naan la waa léegi yow comme que xamoon nga ci loolu du xamoon nga ne ajjuma farata la yaa ko xam nga ko wala déet nga ne waaw ñu ne waaw kay léegi loolu nag moo tax ñu ne la comme que xam nga ko te foog yow ajjuma fekk la léegi demal sa jumaa ja nga defe ko foofu sa intikaaf voilà mais dañ naan wallahu taala alam hmm? euh, lee daal lañ gis ne insha allah loolu àjjuma moom euh, même bu dee ne wax bi am na mooy dem fa moom loolu ñëwaat insha allahu taala yàqu ko hein voilà waaw kon nag mu ngi noonee kon gis nañ ne euh, borom xam-xam am na ñoo xam ne dañu ne mooy i'tikaaf ci jumaa yi lay nekk am ñoo ne ne dañ koo sopp am ñoo xam ne dañ dañ koy sartal bu dee ne waa ji intikaafam àjjuma da ko fay fekk waaw léegi am na lu imaamul xaafis wax nag wa yajibu bi shuru' inda Maalik kenn intikaaf nag boo ko commencé ci Maalik yi imaamu Maalik da koy continuer mooy boo nisaree man damay <laughs> non nekk farata waaye mooy booy sunna voilà ndax yooyu sunna yi tax ñuy wax waaw euh, gisoon nañ ko salaa euh, mooy salaatuna wa sawmuna wa euh, hajjuna kadaka umratun lana ak euh, euh, i'tikafuna waaw nga xam ne doo ko day continuer nit ki day day day obligé continuer ko bu dee da koo tàmbali voilà salatuna wa sawmuna wa umrat wa hajjuna wa umratun lana kazatika funa voilà yooyu Maliki wax ne yooyu boo ko tàmbalee boo koy tàmbali obligé nga continuer ko i'tikaaf ci la voilà loolu woo tax muy wax lool hmm? kon loolu wallahu taala alam ah. kon mu ngi noonee ah, en tout cas loolu la ñoom xanafiye ah, yi imaamu ahmad ak imaam malik bu dee ne waa ji i'tikaafam ajjuma da ko fay fekk ne loolu kon na ko defe ci imaamu Shafi'i da ko sopp na ko defee ci li nga xam ne de toute façon imaamu Shafi'i bu la ne da ko sopp parce que li ngay def sunna la mooy boo génn sa jàkka ju ndaw ji dem sa jumaa ja mooy sa i'tikaaf yow dagg na voilà <laughs> waaw kenn du la may nga naan da ngay nekk sa jàkka ji bañ a dem ci jumaa ji parce que da ngay i'tikaaf alors que àjjuma jot loolu mooy lan hein kon nag loolu waaye daal dañ naan affaire bi insha allahu taala mooy amaana loolu daal euh, mooy Euh, gënul a dëgëral que ne daal li ñu gis mooy bu dee àjjuma moom comme que leen insaan moom moom day permettre nit ki mu génn taddu ci dara yii tamit ñu ko farataal dëgg la euh, bon loolu day gën te tee nekk lu loolu da ciy duggaale waaye euh, bu ñu waxee loolu lépp nag li gën a sàmm mooy li waa jumhur ñuy waxa ah, mooy nga def ko ci jumaa bu ko def boo xam bu dee dee àjjuma da la fay fekk bu ko defee yow ihtiyaatan li diinika quoi ngir nga. sàmm tamit euh, nit day bàyyi du ne man daal lii daa jàpp ne moo gën dëgër après forcément mais defal loo xamante ne ñëpp ay d'accord ne yow amul kenn kuy taxaw fee naan la yow mii nag lii nga def <laughs> yow mii lii nga def nii am na problème de waaw wallahu taala léegi nag mu def beneen ala mooy waa léegi intikaaf ñaata fan lay def wala ñaata semaine wala daa am durée al imaam al xaafiz mu ne wattafaqu ala annahu la xadda li akthari boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne durée mooy ñaatal ci bari amul limite nit mën na itikaaf weer ñaari weer bu ko neexee <laughs> waaye nag waxtalafu fi aqallihi waaye nag daal dina ñuy wuute nag ci li gën a néew ci itikaaf waaw te loolu am na beneen masala tamit boo xam ne Euh, mooy euh, woor est woor par force mooy ki mais loolu dinañ ci ñëw après nañ wax bii ba pare après ñëw ci masala mais est-ce woor charte la ci i'tikaf mooy est-ce daa war a fekk mu woor bu wooru problème am na mooy du mën a nekk mhm. loolu insha allahu taala euh, dinañ ci ñëw ah, léegi kon euh, suñu masala bi mooy lan mooy waaw mooy euh, tuutiwaay mooy bariwaay bi imaam al-Hafiz nee na amul lim waaye li gën tuuti nag mu ne fa man sharata fihi siyam qaala aqalluhu yawm képp ko shartal la i'tikaf manu la ñàkk koor loolu c'est sûr parce que il faut mu mat bés parce que quand même du ay heure ah du du du deux heures nan ngay deux heures waaw mooy boo wooree bis bi ngay woor bis boobu mooy da bo bu dee ne ci nga sa buñ nee dañ ne intikaaf manu la nekk lu dul ne il faut bokk na ci ay conditions am nit ki woor bu boobaa mooy kon minimum foog mu nekk fa ba fa benn fan mu ne kon bu boobaa aqallu yow ku ne moom sartal woor mu ne wa minhum am na ci ñoom boroom xam man qaala yasihu ma shirati siyaam fii duna yow mu ne waaye am na ñoo xam ne nee nañ waa koor sax sartal nañ ci woor mais nit ki mën naa intikaaf ci loo xam ne matul fan waaw mu ne lool al imaam xakaahu ibnu Qudaama mu ne al imaam ibnu Qudaama al Maqdisiyu al Hanbaliyu rahmatullahi alayhi moom moo ko nettali mu ne wa an Maalikin jëlee nañ ci imaam Maalik moo dañu jëlee ci moom ay riwaay yu bari quoi ay wax yu bari mu ne yustaratu asharatu ayyaam dañuy chartal intikaaf minimum mu nekk fukki fan mu ne wa anhu yawmun aw yawmaan waaye jëlee nañ ci moom imaam Maalik ba léegi mu ne benn bés mooy minimum waaw wala ñaari bés léegi nag mu ne wa man lam yashtarati sawm ñi nga xam ne nag sartaluñ ne woor ci la waaw ne waaye ihtila ñono intikaaf ñoom dañ ne mooy soxlawul woor ah non non non waaw te loolu bon après nañu nañ nañ nañ nañ respecté ñoo xam ne après ñu ñëw ci ndax sartal koor wala déet eh, parce que bu la nee Malik fële parce que yow <laughs> Malik daa bokk ci ñuy sartal koor gi <laughs> waaw moo tax mu indi wax yu njëkk yi ne la euh, euh, wute nañ ci euh, ni mu gën a tuutee ñi nga xam ne dañoo sartal ne fokk mu am koor il faut que intikaaf mu woor kooku danaan la li gën a néew kon benn bés waaye mu ne am na ñoo xamante ne nii nee nañ man nga sartal nañ ci woor waaye man ngaa intikaaf lu gën a néew bés bi du bés bi yëpp mu ne lool imaam ko Qudaama moo ko nettali mu ne imaam Maalik nee na dañuy sartal mu nekk fukki fan waaye jëli nañ ci moom que ne benn bés wala ñaari bés ndax benn bés mooy minimum ci lu nit mën a woor voilà wala ñaari bés mu ne waman lam yashtarit as ma kanta ñeneen boroom xam-xam yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom neewuñ non dañ ne non koor du ci du ci charte ah, du ci condition ah, xaalu ñoom dañ ne aqallu ma yutlaqu alayhi ismu lat waaw lépp loo xamante ni lu dina néew ci i'tikaf ñoom dañ ne mo koor bi ci wax kon lépp lu lu ñu mën a wax ne nit ñi sax nit ki sax la fenn même boo toogee deux minutes nii ñu ne ah sax na fee deux minutes loolu rek doy na ci i'tikaaf voilà walaa <laughs> yu walaa yastaritu ñooñu ne mais dañu cee al walaa yastaritu qur mais dañu cee walaa yastaritu qur day sax toog <laughs> am na yoon ne mooy jàkk ji boo ci duggee te pas obligé nga toog ah yow yéeneel rek ne yéene bi baax boo yéenee ne yàlla damay dugg ci jàkk ji ngir i'tikaaf la même bu dee da ngaa dugg am loo doon jël génnaat yow loolu i'tikaaf nga <laughs> waaye ngir yàlla waaw waqiila boo tax moom la la jàpp fii am nañu ne almururu ma an-niyya mooy même bu dee da ngay romb ci jàkka ji sax yow koo xam ne booy romb il faut fële nga jëm jaar ci jàkka ji jamono ji ngay jaar ci jàkka ji yéeneel jamono jooju walla doy na <laughs> waaw <laughs> waaw comme ñu ne kaw kuufi comme taxawaayu arafa rek voilà taxawaayu arafa soxlawuñu waa ñu nekk fa jour bi yëpp ah voilà kon nag mu ne warawaa Abdurrazzaq mu ne al-imaam an Ya'la ibn Umayya as-saxaabi muy Ya'la ibn Umayya rahmatullahi radiyallahu anhu <laughs> Ya'la ah saxaaba la woon waaw waaw radiyallahu anhu mu ne inni mu man la amkusu fil masjidi as-saa'a wa ma amkusu illaa li mu ne léeg-léeg man dëggu des ci jàkka ji bu la nee saa nag du bi ñu xam mooy ab as jubluwuma ci aw ma ci yéene lu dul ma intikaaf waaw akbar kon euh, loolu euh, loolu la ko wax euh, kon gis nañ lii moo tax imaam al al xaafizu an-Nawawi mu ne nag lii moo tax hein lii moo tax nag que nit ki daa war a profiter boo xam ne ci la dugg ci jàkka rek ah fa yan bari yi comme que mbir mi lii la <laughs> waaw ah mooy ne i'tikaf jarul yu bari yooyu jaru ko ko waaw waaw waaw mooy ne boo fa defee as ndiir sax doy na waaw mu ne wa yasihhu al-i'tikaf ah, wa yasihhu i'tikafu sa'atin wahida wa lahdatin wahida wa daabitu inda ashaabina eh, maksu yazid ala tumani maksum yazidu ala tuma'niniyati ruku'i anna ziyada hada huwa as-sahih al imam ci al minhaj la waxe lii sharh sahih muslim ibn al hajjaj